kon insha allahu taala ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadis bi nga xam ne moom la al imaam indi woon muy xadisu mawlana ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu wa ardaahu doon wax ci nga xam ne moom la waaja waxoon ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon Hawaazin muy butin de guerre bi nga xam ne moom lañ jële woon ci waa Hawazin sa Ji'rana wala Ji'rana ba waaja wax fa mu ne ne moom séddale bii moom ci gàttal yàlla taxut wal iyaazu billah wal iyaazu wal iyaazu billah waaw léegi yonent bi alayhi wax lam waxoon gisoon nañu xadiis boobu walillahi alhamdu wal minna te ne waajooju noonu bokkul woon ak Abdul Xuwaysira bi nga xam ne moom la euh, Seydina Abu Saïd al-Xudri radiyallahu anhu wa daal di nettali ci saxiixayn yi nga xam ne ci la Ali ibn Abi Taalib fekk mu nga woon yaman radiyallahu anhu yóndoon ay or yonent bi alayhi salatu wassalam Dul Xuwaysira daal di jóg wax wax ju ñaaw comme niñ ko fàttale woon waxoon nañ la xadiis boobu ak bi ñu gis bu Mawlaana Ibn Mas'ud bi bokkul waaye Dul Xuwaysira de toute façon loolu noonu mu def ci xew-xew or boobu Seydina Ali radiyallahu anhu yónni woon c'était pas la première fois mu def ko ndax defoon na ko Xunayn Euh, defoon na ko Hunayn comme ni nga xamante ne ni noonee la ko al imaam euh, Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alayhi mu jaar ci yoonu euh, Ibn Ishaq Ibn Yasar Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar mooy xadiis ba nga xam ne yaataloon nañ nag ci wàllu wi ci bi ñu koy gis ci ghazwatu Hawazin muy ghazwatu Hunayn surtout le partage bi ñuy yonent bi alayhi salaatu doon partage butin de guerre euh, foofu it waa ji wax na ki Mawlaana Ibn Mas'ud doon wax kooku waxul yonent bi alayhi salaatu salaam ko da koo wax fële Mawlaana Ibn Mas'ud déggu ko waaye foofu noonu ba yonent bi alayhi salaatu di séddale am na waa ju taxaw wax ko lu mel ni li waa ji wax te kooku moom Zul Xuwaysira la voilà ndax da ko def defaat waaw ndax eh, eh, al imaamu ibn Isaaq eh, al imaamu Ahmad bi mu ko solowee dafa jaar ci mu ne haddathana Yaqub Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim nekk ibn Abdurrahman ibn Awf surtout Sayyidina Abdurrahman ibn Awf mu jële ci baayam mu jële ci ibn Ishaq moom mu jële ci Abu Ubayda ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Miqsam Abil Qasim mawla abdillah ibn al-Harith ibn Nawfal ci la doon wax ne man damaa génn man muy Abul Qasim Miqsam Abul Qasim moo mële mu ne damaa génn ànd ak Talid ibn Kilab al-Laythi bañ dikkal sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al fekk ko muy wër Kaaba gi ñu laaj ko mu ngi bokk ay dàllam di wër Kaaba gi ñu ne ko ndax nee na ñu ne ko hal hadarta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hiina yukallimuhu at-Tamimi yawma Hunayn ñu ne ko est ce que fekke woon nga ndawal yàlla yi sallallahu alayhi wa sallam jamono da nga xam ne la ko at-Tamimi mooy Zul Khuwaysira ndax kaana min bani Tamim mbokki al-Aqra' ibn Haabis yi la woon waaw mais wuti nag al-Aqra' ndax al-Aqra' li muy nekk kilifa ak arab yëpp waaye euh, saxaaba bu baax la woon alors que kii mii moom xaariji la woon bu yées sax. waaw moom nag la ñuy doon laaj sayyidna Abdallah ibn Amr ci fekk muy tawaaf ñu ne ko ndax fekke nga yonent bi a salaam keroog bi nga xam ne la ko ak Tamimi muy eh, Zul Xuwaysira doon wax ak moom ah, yawma Hunayn ndax ñoom yëg nañ ne waxoon na ko wax ju ñàkk teggin léegi nag ñu bëgg cee am lu gën a leer koo xam ne moom dafa fekk ne na leen Mawlana ibn eh, Abdallah ibn Amr radiyallahu ne leen naam ah kay aqbala rajulun min bani Tamim yuqaalu lahu Dul Xuwaysira fa waqa'a fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ti an-naas qaala yaa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam qad ra'ayta maa sana'ta fi haadha al-yawm fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajal fa kayfa ra'ayta qaala lam araka 'adalta qaala fa ghadiba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qaala wayhak in lam yakun al adlu indi fa inda man yakun ah waaw ah, mooy dul Xuwaysira de toute façon kàccoor la boo xam ne yàgg naa wax lool mooy keroog Xunayn ah, li ma doon mettre en garde nag mooy nga jàpp ne xadiisu Mawlaana Ibn Mas'ud biñ gis bii passé que ne dul Xuwaysira la woon du moom moo taxoon ah, riwaaya bi ne woon rajulun min al ansaar ma cité woon ko waaw ma ne la woon jàppal Imaamul Buxaari solo na foo xam ne ah. am jaar ci al-A'mash rahmatullah alayhi dane foofu rajulun min al-ansaar ba moo taxoon al-Waaqidi eh, waxoon kam wax eh, bokkoon ci lansaar yi nekkoon naafiq bu bu bu bu bu ñépp xamit eh, léegi kanta wa waaye waajooju mooy nettali boobu bii bokkul boobu comme liñ la wax sànq Mawlaana Ibn Mas'ud moo ko dégg bii nag waa ji daa ñëw te Ji'irraana googu la woon mooy bi fii fii nii waa ji wax ba yonent ba Mawlaana Ibn Mas'ud ñëw alhamdulilah nettali ko yonent bi alayhi salaam mu mer après la ko beneen waaye ñëw fekk muy séddale mu wax ko lool muy Dul Xuwaysira voilà te loolu al imaamu Muslim ibn al Hajjaj na ko noonu al imaamu al Buxaari rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñëpp solo nañu xadiis bi xadiis bii mais jaarul ci Ibn Amr dafa jaar ci ki nga xamante ne mooy Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne eh, ñoom ñaar ñëpp solo nañ ko mu naan ata rajulun rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil ji'rana wala bil ji'rana munsarafahu min hunayn wa fi thawbi bilalin fidda wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqbidu minha yu'ti an-nasa fa qala ya muhammadu sallallahu alayhi wa sallam i'dil qala waylak wa man ya'dilu idha lam akun a'dil laqad xibta wa xasirta in lam akun a'dil mooy yooyu yëpp mooy eh, même as-Sahihayn indi nañ nettali boobu mais bokkul ak suñu nettali bi Mawlana Ibn Mas'ud bi nga xam ne hadith bi ñu gisoon bi passé te eh, eh, moom Mawlana Ibn Mas'ud moo ko dégg nettali ko dem wax ko egge ko Yonent mi sallallahu waaye keneen it dëwoon na wax muy dul Xuwaysira at-Tamimi alayhi min Allah maa yastahiquhu fii ci Hunayn waaye def na ko ba or ba jógee fa nga xam ne mooy sina Ali ci neuvième année ba ca euh, fukkeelu euh, non juróom-ñeenteelu am ni ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaam fekk Yonent bi alayhi salaam ko Yemen léegi kon inshaa Allahu taala ñu war a àggale kon al-Imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne kon hadith numéro quarante deux euh, lañ war a gis mu ne wa an anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa araada allahu bi'abdihi al-khayra ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya wa idaa araada allahu bi'abdihi sharra amsaka anhu bidhanbihi hattaa yuwaafiya bihi yawmal qiyaamah wa qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam inna 'izama al-jazaa'i ma'a 'izami al-balaa' wa inna allaha ta'aalaa idaa ahabba qawman ibtalaahum faman radiya falahu ar-ridaa wa man saxita falahu suxt rawaahu Tirmidi rahimahullah wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala muy indi fii hadiis bi nga xam ne moo ci tegu mu ne wa an Anas mu ngi jële ci Seydina Anas ibn Maalik ibn Nadr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 ida araada allahu bi abdihi alxayra bu boroom bi tabaaraka wa taala nammalee bëggal ab benn ci jaamal yi alxayra yiiw ajjala lahu al-uqubata fi dunya mooy rëcc rëcc yi mu def ah bàkkaar yam def daan ba ca waroon a dal mbugal ba ca war a dal day def mu laal leen fii ci àddina bi bala ñuy génn àddina waaw day def affaire bi laal leen fii laata ñuy génn àddina waaw ñu ñu ñu ñu mu affaire bi laal leen waaw léegi mooy bi gis ku def yenn bàkkaar ah borom bi def mbugal ndax bàkkaar bu ne am na day am day jural ci nit ki quand loo xam ne du lu baax waaw léegi nag bi muy def mooy da koy gaawal bu dee ku baax ba ku mu namal yiw bëggal ko yiw da koy gaawalal pen ya war a dal ci loolu mooy daan ya war a dal ci loolu pas pen comme ñu ne ku sàcc nañ ko def lii déedéet waaw te loolu sax dina ci bokk ci benn côté koo xam ne dafa def loolu borom bi def mu ñëw ñu def ñu teg ko pen bi léegi nga xam ne yawmal qiyaam kenn du côté waaw wala nga def bàkkaar boo xam ne. borom bi def daan ya ca war a dal mu teg la ko fii kon day gaawal moom la naan ajjala waaw lahul uquba da koy gaawalal li nga xam ne mooy nattu bi mooy ya nga xamante ne yu naqar yay tegu ca ba ca bàkkaar ba bàkkaar bu ne day am ca gannaaw muy sukmu zamb waaw la nga xamante ne nii mooy lu neexul ak yu yu yu yu kiiwu yay nekk ca gannaawam fi dunya fii ci àddina gu gaaw a jeex bii mu ne wa ida araada Allah comme ça bu génnee àddina moom bu ñëwee du am dara lu ko borom bi di toppe ndax lépp fay nañ ko ko fii ci àddina même li ñaaw yam yoo ko rëcc ci yow am sax lañ ko ci naroon a teg teg nañ ko fii ba pare waaw te loolu nag daa bokk ci li nga xam ne mooy borom bi tabaaraka wa taala ñeewant bu mu ñeewant jaamam ak li nga xam ne xéewalam gu rëy gi mu ko def mu ne wa ida araada bi abdi sharr kanta bu borom bi benn ci jaamam yi loo xamante ne nii wute na ak yiw mooy mu seetaan ko ba li nga xamante ne nii mooy mbugal moo koy xaar mooy lu ñaaw a koy xaar borom bi seetaan waajoon am saka anhu bi nam de ni muy def waa ji mu nammal lool day day day day day eh? yéexe mooy day téye wëllif ko bàkkaar yi muy def sax mooy la ca war a jóge leen yan leen ci war a teg daan ya ca war a teg borom bi du leen ko teg da leen di bàyyi rek bu ko defee nag gaa yi jàpp ne ñoom fii mu ne li tax sax seen affaire di dox mooy ne euh, ñoom mooy mooy ne dañoo nekk ci dëgg waaw waaw dañoo yaakaar na ñoom li tax ñuy doxle te jullit ñi wala ñii di gaa naan ay lii. Euh, ay l'islam te ñoo a sonn wala ñi xam ne ñoo naan dañuy topp sunna yi ah di sonal nit ñi borom bi ne <laughs> doon wax ci léegi ci suuratul an'am mu naan fa lamma nasu ma zukkiru bi fatahna alayhim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima uutu akhadnahum baghtatan fa idaa hum mublisun moom la la foog ne gaa yi gis nga ba ñu fàttee mooy bàyyi ba ñu bàyyee ci ci siyamaa ci lu leen neex ne alquran serenga wala a'yaazu billah bu ñu ko doxee lii du waxi dara voilà c'était à l'époque pour époque bala woon ay septième siècle waa sa doon na marché te ki lay wax loolu bu nekkoon foofu septième siècle wallahi du ci ànd waaw mais nee na garaawul on comprend que ñoom c'était leur époque seen temps la woon loolu la woon ñoom mënoon nañ koo doxal mais léegi on est dans un monde moderne hada qawlu kadib tous les mondes sont modernes waaw tous les temps sont modernes moderne da ku dund nekk jamono da ngay dund waaw waaw kenn ci dund moderne ka ci teg loolu ay prétention la nga xam ne ku mujjee ñëw rek xeet ñii la jiitu loolu nag du yarub l'islam yarub l'islam moom xamal nañu ne ñi gën ci xeet wi mooy ñu yonent ma lay saa saabu yar moo tax ñu leen doon as-salafu daw lu bu baax ba ñoom ñooy royukaay waaw boo gisee nag ñi nga xam ne dañuy jaay da dañoo xam d'abord ko xamuñ dara naan voilà il faut pas regarder euh, dans le rétroviseur il faut regarder devant dañ naan la loolu waxu xamul dara voilà ñu yaakaar nag ñu ngi wax lu am solo voilà laisser le passé là-bas te toog dañ wax lool ab réewam bu dee tubaab la moom bu dee dee fii sax buñ gisee lu leen neexul comme les valeurs judéo-chrétiennes de la France wa léegi les valeurs judéo-chrétiennes newul ci rétroviseur bi new ah yéen baax na ba ay ati ngeen di woowee seen bopp ne ngeen gëmu ngeen tous fu l'islam bi xaw a kii rek. ñu ñoddi ñoddi seen démb naan walla xam nga France ñun c'est un kii judéo-chrétien bu wax ñu ñoddi naan ay racines judéo-chrétiennes les racines waaye ñun fekk réew mi walla suñu aada mooy mooy mooy christianisme euh, euh, jàngu be li nga xam ne mooy mooy yahudisme loolu du dëgg <laughs> léegi kooku nag bu ñëwee kii ko neex mu ne la yow jullit bi yow bul xool rétroviseur quoi non attention alxuraan voilà c'est un livre culturel quoi. waaye c'est la culture c'est qui religion affaire culture la il faut pas regarder dans le rétroviseur dama naan la il faut muy xool dans le rétroviseur mooy ci gannaaw foog muy xool ci gannaaw di xool ci kanam waaw loolu loolu waxu dara waaw même bu dee xam naa rek parabole ngeen ci jublu mooy ñun dañuy ñun suñu delluwaay mooy yonent bi alayhi salaam ñu as-salafu salih alayhim ridwanullah léegi mu ne gaa yi falamma nasu ba ñu bàyyee si yamaa bàyyi teg seemaa zukkiru bi lañ leen di fàttali ci jaamu yàlla topp yàlla wéetal yàlla ah ñu def ko fee ne duñ ko doxee <laughs> ah fatahna alayhim abwaaba kulli shay borom bi ne ma ubbi leen buntu lépp seen affaire di dox ñu ubbi leen buntu yiw yépp abwaaba kulli shay seen économie di dox yiw la yiw àddina mooy ñoom daal daanaka ba ñu jàpp ne nag bàyyi gi ñu bàyyi islam tey xalaatal seen xalaati bopp loolu moo lay libéré moo tax ñu jàpp naan les religions dafa dañu nekk loo xam ne ay jéng la dañ la yeewu moo ci newee doo free économiquement doo free socialement doo free fi individuellement doo free doo libre <laughs> suñu waroon ne xamuñ ne maa leen di njëkk moo buñ leen buntu yeewu yépp waaw ah, seen lépp di dox économie bi dox social bi mbay mi di dox affaire yi di dox start yi di dox entreprise yi di dox économie bi di dox hatta iza farihu bima utu ba mu ñuy bëgge di jubiler nag bu yàlla du dara yàlla dewul di kontaan mbégte boo xamante ne di di di di wane seen bopp waaw on est un peuple guerrier travailleur waaw imbibé nangam ak seen façon discours yooyu suñu borom ne nag ba ma bàyyi leen bañ bi maa uutu bañ dëkk loolee jàpp ne seen mbiru bopp la axadnaahum baxta ma jàpp leen nag ci ci ci li nga xam ne mooy ak mbetteel kon affaire ba bopp mooy borom bi lay bàyyi <laughs> wa idaa araada allahu bi abdi sharra amsaka anhu bi <laughs> day téye bàyyi ko ak bàkkaar ba muy def conséquence ya da koy bàyyee yéexi ko nag la mu yelloo ci mbugal mu ko dal ya muy def dinañ doxal lu leen neex borom bi mel ni ku leen di seedaan <laughs> mu ne hatta yuwaafiya bihi yawm al-qiyaama waaw soo rom bi ne nag ba ni muy dikkeeg bàkkaar baat mbugal ma war a dal ci moom mu mat sëkk ma yawm al-qiyaama bésu pénc mu ah léegi nag bésu taxawaay ba mooy borom bi nag teg ko mbugal mu tar mu mat sëkk waaw mu dara dul wàññeeku mu ne wa qaala an-nabi yeneen ci waay saasaam tekki ndax ñaari hadith yi boo demee ci euh, kitaabu zuhdi xam nga wax na la rawaahu Tirmidi mu ne al imaamu Tirmidi rahmatullah alayhi moo ko solo hadith bii mu ciy teg ndax dafa def ci kitaabu zuhdi baabu maa jaa fi sabri ala al-balaa wala baabun maa jaa fi sabri ala al-balaa ci kitaabu zuhdi an rasulillahi mooy buntuy abwaab oh, maanaam kitaab abwaab par al imam at abwaab lay wax bunti dëddu lépp jublu ci sa borom an rasulillahi nañ koy defe nag loolee ñu koy tibbee di ko jële ci njàngaleem yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi baabul bunt ma jaa fi sabri ala balaa li nga xam ne moo ñëw ci muñ ci balaa yi lay dal yow jàmbe foofu la indi hadith bi ñu jóge nii moom la moom la njëkk indi ah yu naa day haddathana Qutaybatu qala haddathana al-Layth an Yazid ibn Abi an Yazid ibn Abi Habib an Sa'd ibn Sinan an Anas radiyallahu anhu annahu qaala mu wax ne yonentu way saa saam nee na idha arada Allah bi abdihi al-khayra après ginnaaw boobu mu hadith bi ñu déglu après ah bële mooy xadis vingt trois mooy xadis vingt trois quatre vingt seize deux mille trois cent quatre vingt seize xadis deux mille trois cent quatre vingt seize boobu mu la continuer waat waaw kii ci même kii bi mu ne haddathana Qutayba qala haddathana al-Layth an Yazid ibn Abi Habib an Sa'd ibn Sinan an Anas wa bi hadha al-isnad an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala wax nag lii ñuy gis mu ne wa qaala an-nabiyyu mu ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna 'izama al-jazaa'i al-balaa mu ne inna 'izama al-jazaa'i mu ne màgguk riyaayu al-jazaa' ak pay gi jaam am maa day ànd ak proportionnel izamal maa izamil bala day proportionnel ànd ak li nga xamante ne mooy màggaayu balaa la borom bi di teg natt yi waaw waaw loo taxoon mu waxoon yonent bi saa saa waxoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha innama ajruki ala hasabi nasabuki <laughs> waaw mu ne ko dëgg-dëgg yëgal ne Aisha radiyallahu anha sak pay day proportionnel day tolloo rek day ànd la ca sa sa na mu toll noonu yàlla la borom bi fay kon mu ne inna izama al-jazaa'i ma'a izami al-balaa waaw kon riyaayu màggaayu pay gi borom bi pay jaam bi day ànd ak màggaayu nattu yam koy nattu waaw loolu mooy lan ku la gën a rëy nattu bu ngay muñ na ko te yàlla tax moo lay gën a rëy ak pay ëllëg moo la mu ne wa inna allaha ta'ala idha ahabba qawman ibtalaahum faman radiya falahu ar-ridaa wa man saxita falahu suxt mu ne inna allaha taala te borom bi nga xam ne de moo kawete yéegut ida ahabba qawman bu soppee ay jaam da ngi balaa yaa ngoobu nattu bu soppee ay jaam lu muy def ibtalaahum da leen di nattu waaw faman bu leen nattoo nag ah ku gërëm li ko borom bi teg dogalu bi yàlla la manoo ci dara waaw lenn la mooy lañ waxoon rek doo tuddoon nañ fi xadiis bi boo fi junjoon nañ ko fi yow de façon dogal bi daal borom bi décrété na na ko bu yàgg lu mu tudd la bu yàgg yow yaay nga toog borom bi jël jëlal la jëlal la sa doom loo ci man est man nga xunnu kaasa kaas ba doom ji ñëwaat manu la ne non non bi so bu soppee jàpp ibtalahum da leen di natt bu leen nattoo nag faman radiya képp ku gërëm li borom bi dogal mu ànd ci dogalub yàlla nattu bu yàlla xam ne lii borom bee seet lu ko lu ko neex mu teg ko ku ko neex fa moom mu daal di gërëm li borom bi dogal mu ne ci def lool de ah falahu rida kooku de dina am gërëmu yàlla borom bi nga xam ne looloo tax bépp kuñ naan la ku baax ah looloo tax muy muy sonn mooy am ngërëmu yàlla waaw bés ba mu koy leere lay commencé feetu mooy feetu la di sant borom bi waaw lo kon nag képp koo xam ne daal dinay gërëm fala hurri ko dina am li nga xam ne mooy gërëmu borom bi waaw ak pay gu duun nga nga xam ne mooy ànd ak moom waaye man man saxita képp koo xam ne day xunn di kaas naan lu tax di bañ mbir mii naan bu ma sañoon affaire bu demee noonu waaye yàlla xanaa gisul keneen ndax man sama xol baax na façon yu mel ah man de man yàlla ji mbaaxam ji ñuy wax ah man de xanaa fan yii xoolal jëlal na ma sama nday ma naan nii mu jël sama doom ah mu jël sama soxna ah waay waay waay lii métti na ay waay xanaa borom bi gisul keneen kooku xunnukat la kooku lay wax waman saxita képp koo xam ne nag mbir mi neexu la nga nekk fii xunnu borom bi dogal nga ne waaw mbir mi woon kii affaire yi war woon a demee nii nga dégg ñi ci gën a réer naan c'est injuste nga xam ne moom surtout ñoo ñu gën a tubaabe walla iyaazu billaah di jaayee tubaab quoi waaw <laughs> naan c'est injuste le sort s'acharne sur moi pourquoi pourquoi moi quest que j'ai fait de mal pourquoi je suis jugé au bon cœur non ma ne ma ne amal bon cœur kan moo borom bi da ngaa la lekk <laughs> loolu day dara. te loolu bokk na ci ci ci yi gën a rëy borom bi dogal nga naan lu tax mu may kii lu tax keneen mel ni yow yaa war a dikk yàlla quand même yow li ma teg waroo ma koo teg seetal keneen waa keneen ki moom yow xalaatoon nga nekk place am kenn égoïsme ah kon nag fa <laughs> waman saxita <laughs> képp koo xam ne dafay xunnu di kaas di mer ci mbir yi ci dogal bu yàlla falahu suxtu kooku dara du am dara lu dul lan mooy sànjum yàlla lay am ak mbugal mu tar ma koy ma koy gii dal waaw borom bi dogal nga ne lan moo tax muy dogal lii waaw lu tax muy dogal lii waaw ndax bokk na ci nga xam ne bakkaar kabaa'ir yi borom bi dogal nga ne lii war a foonal yow yaay kan yow man ant waaw man ant yaay kan ba jàpp ne sa borom mi nga xam ne moo la bind bokk la kenn dogal li muy dogal nga ne ko lu tax ngay dogal lii xanaa yow lasta bi alasta bi abdin ndax doo jàpp te saa boo xëyee di ko woowee ñenn ñi waaye bu bu bu nattu bi dalee ngay wax leneen déedéet déedéet mbir mi nag warula demee noonu kon képp koo xamante ne gërëm na ah li borom bi dogal mooy luy dal la mu nga gërëm affaire bi day jàll day jàll sa kaw de waaw léegi nag nga kaas bañ nga am bàkkaar te dogal bi moom am na borom bi dogal na ko sa xaw kon kay yow doo gërëm am ci am ci am am am ci am ci gërëm ah kay loolu ku muus noonu ngay def kon lii lëkkaale ak bunt muñ mooy la borom bi bu soppee ay nit kon xam nga ne ah la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ñu ëpp natt mooy al anbiya ah waxoon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas su loolu nañ ko fan ñi ëpp natt mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu ne ko ku ñu topp mu ne fal amsal sumal amsal ku gën a jege topp ku gën a jege waaw ku leen gën a niru topp ku leen gën a niru yow say natt mooy gën a metti kon nag affaire bi noonu la ah ah loolu la de borom bi kon ku mu sopp lay natt ku mu soppul nag dalay bàyyi noonu ngay wëndëng rek comme ne yaa ci ne waaw mais même bu la bàyyi ngay wëndëng dina am yenn yum la dal yum la teg waaw <laughs> te nag ku nekk selon ni sa ngëm yàlla dëgëre selon noo nee la la borom bi di nattoo boo tax ñi gën a màgg gën a gëm ñoom ñoo gën a tarle natt waaw waaw fa yubtala ala hasabi diinihi fa in kaana diinuhu sulban ishtadda balaa'uhu wa in kaana fi diinihi riqqah ubtuliya ala hasabi diinihi famaa yabrahu al-balaa'u bil-'abdi hattaa yatrukahu yamshi ala al-ardi maa 'alayhi khatii'a. Aha, wal-hadiithu qad rawaahu al-imaamu Ahmadu wal-imaamu at-Tirmidhiyu wa Ibnu Maajah. Kon yeneen tubaab saabsaab ne nit ki dañ koy nattoo bu dee da ngaa dëgër ci diineem. ku nekk rek fa yubta rajulu ala hasabi diine ku nekk selon ni nga jàppe sa diine dundin wii lim la jaral l'islam bii tëralin wii mode wii bii lim la jaral lu toll noonu la borom bi di xool lu toll noonu mu jox la ko ndax baaxam ndax yërmandeem gu rëy ci jaam yi ndax bu ñu tegoon leneen loo xam ne bi nga ko attan dina compliqué waaye ku nekk la nga yow la ah la la nga bi teg xam na lu tax xam ne man ngaa attan loolu waaw <laughs> moo tax in kaana fii diinihi sulba sulban istadda bala'u bu dee ne daa dëgër ci li nga xam ne mooy jàpp gi mu jàpp diine ah dëgër ci ndax moom ci ñu kawe ñi loolu ko diineen jariñ ah ah natt bi lay gën a tar ci moom wa in kaana fii diinihi riqa bu dee nag diineem daa amuk woyof gu ci ne ah, <laughs> ah wallahi <laughs> bari nañuy wax fii diinihim riqa waaw lu la allahu xam ne sawaay daanaka moo gën a nooy ba banaana bu ñu piire sawaay tellement <laughs> moom moom mu mu bàyyeeku <laughs> waaye nag du ah génn sa ko nattu de ala bi diine waaw selon lim lim jàppelu li nañ ko ko yi fa maa yabraxu mu ne du deñ balaa yi borom bi di ko teg jaam bi ba ni mu koy bàyyee muy yamshi waa ji di dox ci kaw suuf te du ànd te benn bàkkaar kon ñoo xam ne balaa yi day simpil boroom ay bàkkaar di ko anticiper li ko naroon a dal yawmal qiyam kon nag mu ngi noonu kon di muñ ci li nga xam ne mooy balaa yi ñuy dal natt yi ndax boroom bi moom ku nekk rek li la lislaam jaral ak la nga xam ne la nga ne mooy sa natt noonu lay proportionnel comme ni ko alayhi salaatu wassalaam waxe kantaa ci nga xam ne moom faalewul ay mbiram borom bi da koo ji da koo bàyyee ay mbiram kooku da koy bàyyi ba yawmal qiyaam comme li euh, début hadith bi waxoon da koy bàyyi wa in araada bi abdihi shar amsaka anhu bi zanbihi waaw hatta yuwaffiya bihi yawmal qiyaama noonu la borom bii def du ko def dara day téye affaire yi moom ay moom yu metti yi koy dal du bari waaw waaw man jàpp ne ah lii moom day wane ne ñun ñii nag ñoo nekk alal xaq alors que c'est ndax mbir mi lu lool mooy balance bi yéedéet waaw du loolu mooy balance bi moo tax yonent bi saa saa ne ah waaw léegi nag bu ko defee ba yawmal qiyaam jot mu daal di koy matal mu indi nag bàkkaar yaa daan ca waroon nekk mat sëkk borom bi door ko teg walla iyaazu billaah kon di bépp natt boo xam ne bu daal jaam la lu mu metti metti nga xam ne ah boroom bi moom nattul nat nattuwul ku mu soppul waaw ndax idaa araada allahu bi abdil xayra ajjala lahu al uquba fi dunya mooy da koy teg ay nattu yoo xam ne moom la koy examiner di ko ak yu metti yoo xam da koy dal fii ci àddina voilà kon nag muy noonu loolu mooy xadiisu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu bii mu ne mu ko fàtte kon ku xunn rek yow di nga am merum sànjum yàlla te du la jëriñ dara après waaw léegi nag mu ne rawahu at-Tirmidhi mu ne xadiis bi al imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moo ko solo kon nag mu ngi noone imam at-Tirmidhi waaye al imam Ibn Maaja it solo na ko al imam Ibn Maaja al-Qazwini Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahmatullah alayhi daan na koy solo mu ne wa qaala te al imam at-Tirmidhi bi mu ko solo ne hadithun hasan hadith bi hadith la boo xam ne hasan bu baax la waaw al imam at-Tirmidhi en fait bi ma ko soloowee lii la wax al imaam at-Tirmidhi rahimahullahu taala wax naa dafa indi xadiis bi bi mu paree dane hada xadiisun xasanun garibun min hada al-wajh hada lii xadiisun xadiis la xasanun bu baax garibun bu tumuranke min hada al-wajh ci wàllu wi waaw garib nag mooy yoo xam ne ñi ko indi bari ay benn nit a ki waaw yooyu moom euh, euh, lool la